ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa fadlihi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci tarjama seydina alxuseyn bn ali bn abi taalib radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma a gisoon nañu agsi woon nañ ginnaaw bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génne àddina moom seydina alxusayn ni nga xamante ne noonu la saxaaba yi radiyallahu anhum wa ala alxulafaa rrachidun almahdiyuun ka amthaali seydina umar ibn alxataab radiyallahu anhum ajmaciin ni nga xam ne noonu lañ taxawe woon ci ndénkaane gi yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi dénkaane woon ci waa këram waa ahlu baytam gisoon nañ ni ci seydna Umar ibn al-Khattab taxawe woon te waxoon nañ la loolu mooy saxaaba yépp noonu lañ taxewoon ci loolu le comme ni nga xam ne noonu lañ tuddoon seydna Zayd ibn Thabit al ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaah waaye it naka noonu gisoon nañu moo ko doxalin bi mu doon doxale ak seydna wa mawlaana ibnu abbaasin radiyallahu taala wa ardaahuma e, taayit na ko noonu tamit la ku mel ni seydina umar comme niñ ko gisa woon ci nettali boo xam ne seydina al xuseyn ibn ali radiyallahu ci boppam moo ko nettali moom ci woppam moo ko nettali moom seydna alxusayn ibn ali ibn abi taalib digganteem ak seydna omar radiyallahu anhu ak nim leen yëkkati woon ak nim leen fonke woon waaye naka noonu la alimaam as doon wax urqubu muhammadan radiyallahu sallallahu alayhi wa sallam fi ahli bayte seydna alimaam al mu ngi koy indi ci kitaabu fadaa'il asxaabi nabi baabu manaaqibi qaraabati rasulillah ci ngëneel gi téere bi mu def ci saxiix bi bi nga xam ne mooy wax ci ngëneelu saxaabaay aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la def jaroorey jege ñaale yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko nettali mu ne abi bakr mu jële ci seydina abu bakr radiyallahu anhu mu doon wax naan mu ne moom seydina siddiq da doon wax ne urqubu muhammadan sallallahu alayhi wasallam fi ahli beyte waaw mooy bi nga xamante ne ci la doon wax ne urqubu na ngeen wattu mooy ndénkaaneel yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ak seydina muhammad ci boppam fi ahli beyte ci li nga xamante ne mooy waa këram bu leen ko ci lor te bu leen leen def loo xam ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam lor lay doon ci moom ndax képp ku leen lor xamal ne aleyhi salaatu wasalaam nga lor ni nga xam ne jullit ñi noonu la waaw yonent bi aleyhi salaatu jullit boo fi lor mooy la alxuraan di wax rek ñi nga xam ne ñooy fitnaal jullit ñi bi ghayri maktasabu faqad ihtamalu eh, eh, isman bu eh, isman wa buhta eh, laqad ihtamalu ithman eh, nan la ko waxee ci suuratul ahzaab ci mooy ñi nga xamante ne ñooy ñooy tooñ di fitnaal way ngëm yàlla yi ci loo xamante nii kat kat ci maali foroy kese lañ ko def waaw di mbugal way ngëm yàlla yi ci loo xamante ne nii wax dëgg yàlla moom mooy affaire bi moom tooñu neen la waaw mu ne gaayoo yële waa faqad ihtamalu daal dinañuy ngar dàjju daal dinañuy yenu waaw yenu nañ bakkar euh, euh, buhtaanan wa isman mubina ya mooy ab njombe ak bakkar bu rëy mooy bi mu naan walladina yu'dhuna almu'minin walmu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu faqad ihtamalu Eh, eh, eh, buhtaanan wa isman mubiina mu ne ñi nga xamante ne nii walladina ñi nga xam ne yuuzuuna ñoom ñooy lor te aaya ba xam nga dafa commencé woon inna alladina yuuzuuna allaha wa rasulahu la'anahum allahu fi dunya wal axira wa a'adda lahum adaban muhiina walladina yuuzuuna almuminina walmuminaat bi geyri maktasabu faqad ixtamalu buhtaanan wa ithman mubiina suñu boroom ne inna alladina gaa yi nga xamante ne nii yuuduuna ñooy lor allah buur wa rasuulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam nañu xam ne la'anahumullah buur yàlla daal dina leen rëbb fi dunyaa ci wii ci kaw àddina wal aaxiraat fi nga xam ne mooy al aaxira mu ne wa a'adda lahum te préparel na leen waajal leen adaban mbugal muhiinan mu doyel mu ne nag walladina ak ñi nga xamante ne it yuuduuna al mu'miniina wal mu'minaat ñoom ñooy euh, di lor ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yu góor ak way ngëm yàlla yu jigéen bi xayri maktasabu ci loo xam ne kat ci maali foro la defuñ dara loo xam ne lu lu waral ñu daal di leen teg benn daan mu ne waa ñu leen di sonal di leen ñaawe jëme ci seen kaw di leen tegi di leen mbugal parce que rek je un tortionnaire je sais euh, faire souffrir les gens mën a ñoo ñële da ñoo ñële faqad dëgg dëgg tamalu yenu nañu buhtaanan am jombe wa isman ak li nga xamante ne mooy bàkkaar mubiinan gu lew goo xamante ne nii lu leera leera leera leera leer la waaw euh, loolu noonu mooy rawatina nag ñi nga xam ne ñooy doomu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñi nga xam ne moom la wax udhakkirukum allaha fi ahli bayti udhakkirukum allaha fi ahli bayti moo tax seydna siddiq doon wax lool urqubu muhammadan sallallahu alayhi wasallam fi ahli bayti waaw leen wattu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di di leen ci di ko ci xool ba ban leen a lor bañ leen a lor loolu bu dee nag ki nga xamante ne nii moom sëtu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam la mu def loo xam ne penu diine da ko cee war a teg loolu du loolu du loolu de waxuñu loolu loolu waxoon nañ ko bu yàgg ne loolu moom dañ koy teg pen bi waaw te loolu yonent bi sallallahu alayhi ci boppam daal dina woon réitérer affaire bi ca xaadisatu al mar'atul waaw ca ndaw sa nga xamante ne nii moo faboon bam ne walladi nafsu muhammadin bi yadihi waaw bam doo wax sayyidina Usaama radiyallahu anhu atashfa'u fi haddin min hududillahi ya Usaama waaw yonent mi alayhi salaatu salaam mer ndax sayyidina Usaama daa ñëw bëgg intervenir ci loo xam ne pen la bu yàlla teg parce que ndaw si waa Makka kat nee nañ kilifa lañ te bëgguñ ten bi mu ñu dagg loxoom yonent mi alayhi salaatu salaam mer ci intervention bi sayyidina Usaama def mu ne ko atashfa'u fi haddin min xuduudillahi yaa Usaama mu ne ko est-ce que intervenir ci pen boo xam ne ci penu yàlla yi waaw innama ahlaka alladhina kaanu min qablikum li nga xamante ne nii moom moo alakoon ñi leen jiitoon mooy ne bu dee ku xam ne ci bas classe bi la bokk ci classe bu suufe bi basse classe bi moom moo def ñu daal di koy teg pen bi bu dee ne koo xam ne nag ci high classe bi mooy ñi ci kaw kooku moom moom moom ñoom ñu bàyyi ko waaw mu ne fa aymullah maa ngi waat ci yàlla hmm, law anna Fatima bu doon sayyidatu Fatima radiyallahu anha wa ardaaha di sama doom man sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama saraqat bu doon moo fat la yadaha kononte kon kenn du ko dagg loxoom ko dul man loolu nag mooy par exemple bu dee ki nga xam ne ab ab ab ci njaboot yonent bi sallallahu alayhi wa mu def loo xam ne sharia war a dal ci kawam loolu kenn manu la ne buñ ko ko teg parce que dañuy lor yonent bi alei satu salaam déedéet lor yonent bi alei satu foofu mooy ñu bañ ko koo teg waaw bu bu ñu ko ko tegul looloo koy naqari te loolu la wax alxibbu ibnul xibbi soppe bi di doomu soppe bi di Seydina Usaama ibn Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhu ba pare joxe exemple ci doomam di nga xam ne neewoon na moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme ni nga xam ne noonu la nekk ci saxiixu al imaamu al Buxaari waaye naka noonu saxiixu imaamu Muslim wa qad rawaahu ashaabu sunani an al Miswar ibn Maxrama yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne Faatimatu bad'atun minni faman aghdabahaa aghdabanii allah yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne sayyidatu al al imaam euh, sayyidina mis al miswar ibn maxrama radiyallahu anha anhu wa ardaah mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na sayyidatu Fatima bad'atun minni dog la ci man fa man agdabahaa képp ku merloo sayyidatu Fatima agdabani agdabani man nga merloo man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allah <laughs> waaw ku ku àggul fii nag waroo wax yooyu waaw waaw parce que da moo mooy da àgg foo xam ne yow dangay dangay jeex ci yonent bi alayhi salaam ba parce que mooy lan mooy yow li nga xam ne moom la fi bàyyi en tant que sunnaam kenn du la ci kenn du la gis nga nekk ci en dehors du loolu le waaw ci ngay teg sa tànk. jeex na yow ci ngay teg sa tànk si fini waaw nga xam ne li yonent bi aleyhi salaatu salaam doon def noonu ngay def waaw loolu mooy jeex ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ay jeex ci yonent bi aleyhi salaatu salaam fan la tekkiwul ray sunna ba pare di wootee daraja loolu moom loolu moom kenn ko ñemewul a taxaw sax di wax koo xam ne waxuma nag nem mooy nit ku ne mën naa taxaw léegi ñi ñeme yàlla bari na mooy ku xam dëgg-dëgg ñemewul a taxaw di wax loolu waaw ñu naan diw daa jeex yonent bi aleyhi saam mooy lan mooy sunnaam sii sunnaam sii mu fi baax alquran ji ci ngay tënk sa bopp laa wax waaw ci biir ak ci biti nag waaw sa lépp sa yëkkateeg sa teg ak lépp doo yëkkati doo teg lu dul ana xam naka la ko yonent bi aleyhi salaatu defe woon ma jéem koo defe doo nële ki mel noonu nga xam ne dundam yëpp noonu la kooku lañ naan moo jeex ci yonent bi alayhi salaam même bu dee moom de toute façon li xew ci ginnaaw buntu bi xamu ci dara li ci poosu waa xamu ci dara mooy li bëgg a wax mooy amul fenn foo xamante ne nii mën nañu naan waa ji karaama sàngam def na ko lool même bu manul lool kooku moo tane moo ëpp doole fop ki nga xam ne moom mën naa def yenn karaama yi te am yenn défaut yoo xam ne da koo dal bokkuñu fenn xaaj ñoo bokk sax xaaj ñoo bokk waaw bu yonent ma saa saa mos xam nga bu naan Faatimatu bid'atun min bid'atun minni faman aghdabaha aghdabani sayyidatu Faatima de moom dog la ci man xam nga dogu yonent ma saa salaam moom laa ilaaha illallah ku ko merloo man nga merloo waaw waaw loolu nag wuute naa ñi nga xam ne ay caaxaankat lañ nekk fii ne xalifa lañ wala bokk kilifa lañ fañ ne di rey sunna guddeeg bëccëg ah nga xam ne fu ñu mere seen seen intérêt boppu kese la daraay diine ji taxul waaw daraay diine ji du lay merloo dëkk ci rey sunna ñuy wax nga xam ne sa intérêt boppu kese tax nga mer waaw mais diine ji ñu ngi koy fuulee di ko yàq sa yoon newu ci waaw bu dee sa cérémonie bi nga def wala sa intérêt personnel nag nga ñëw mer naan diw dañoo na ba pare gëmloo sa taalibe yi wala ñi nga xam ne ñoo ñi yeewul topp la que ne yow gaa yi dañoo kooku noonu dafa xamul rek parce que man ku ma merloo rek na xam ne yonent bi alayhi salaam merloo xam nga ne waxoo dëgg de yow ku mel noonu moo xam nga ne waxoo dëgg waaw yow moom moom taxul ñuy wax moom <laughs> usurpateur nga dañ laa waroon a porter plainte daal di lay tëju. waaw kon urqubu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fi ahli beyte loolu la siddiq doon wax radiyallahu taala anhu wa ardaa seydna al xuseyn ibn ali eh, ginnaaw liñ gisoon keroog gisoon nañ tamit bi yonent bi alayhi salaatu salaam doon woo as-sayyid al al aaqib waaw bi ñuy fontu waaw ñëw naan ko ñoo la jëkk dugg ci diine ñoo la jëkk gëm ak ay yooyu ay lii nii nga fi wootee di am lu ñuy dingat yeneen suñu borom ne ku fi kii rek fa man ko fii rek moom dafa jaaral ak moom nii waaw waaw ud'u abnaana wa nisaana wa anfusana wa dañuy woo abnaana wa abnaakum wa nisaana wa nisaakum wa anfusana wa anfusakum fan najal laanatallaahi la ala zaalimiin ala kaadibiin boobu léegi loolu gis nañ ne ñoom ñii la woowoon sayyidatu Fatima la woo wa ibnay wa ibnay ak s muy sayyidina Hasan ak sayyidina Husayn mu ne leen ñi ñooy samay doom gars yi daal di daw deuxième daal di daw res waaw mooy nangu ndax dafa buhital fa fa fa fa buhita alladhi kafar saray waaw waaw mu mu roccee ko saay xam ne é caafa ngay waaj a parce que fii moom bés moo tax ñu ne gis nga kenn ki ne keneen gis nga laa tulaa en hule wallahi in kaana nabiyyan nabiyyan fala baqiya <laughs> dara dootuñ ko des dañuy ràpp laa wax léegi seydna al xuseyn radiyallahu ginnaaw loolu kon ñu ngi woon ci jamonoy seydna euh, omar radiyallahu anhu bi nga xamante ne nii euh, mooy relation yooyu la amoon ak Seydina Omar moom ci boppam moo ko nettali waaw ah mu ne ko eh, yaa bunayya xanaa xamoo ne yow yaa gi ne yow bokk ay ne ko yow xanaa xamoo ne anta ahaqqu bil idni min ibnu Umar fa innama anbata ma tara min fi ru'usina Allahu thumma antum xanaa xamoo ne yow dangaa ñëw fekk ci bunt bi ibnu Umar moom mu doon xaarit ma ne woon ak Muawiya moom mu dem ngeen ànd yéen ñaar ñibbi yaa ëppoon yow yaa gi ne yeey ci ñu jox la ndigal nga agsi xanaa xamoo ne dara saxalut suñu karaw yii yu weexi ci bopp beeg ni nga xam ne noonu lañu sonnee <laughs> ah du dara taxul lu ngërëmul buur yàlla rek buur yàllaa tax de waaw ak yéen muy ahlu bayti rasulillah waaw alayhi afdalu salaatu wassalaam mooy noonu lañ leen fonke woon ak gisoon nañ nettali bi yére yi jënd yi nga xam ne express waaw bu doon tey dañ naan convoi express waaw convoi exceptionnel de Médine à Yaman lu ngeen de looy lu convoi bi defi jëndali yére ñaari sangu shabaab ahlil janna waaw ndax yére yi ma joxe man Umar ibn al jox ko saxaa xale doomi saxaaba yi lii daal yellul ñaari sang yi waaw convoi express <laughs> waaw exceptionnel waaw de Médine à Yaman lu tax li talabi kiswa li man lil li lil Hasan wal Husayn radiyallahu anhuma mbir mi ñëw mu ne al ana taabat nafsi sama xol a ngi door a dal nag mu ngi door a kontaan te maa ngi door a nekk ci quiétude man Umar ibn al-Khattab lii moo yell ci ñaan yi jamono yi ginnaaw Seydina Umar ibn al-Khattab bi fi Seydina Ali eh, Uthman ibn Affan daal di nekk xalifa bi nga xam ne ci la kàccoor yi jóge ñiy Égypte ñiy jóge ay Irak ñiy jóge fu nekk ñëw ne dañ koy destituer ngir summi yére boo xam ne yonent bi salawaatullahi wasalaamu nee woon na ko yow Usmaan buur yàlla de dina la solal ab yére naafiq yi ñëw ngir summi ko bu boobaa bañal buñ ko naree summi bañal waaw mooy yére xilaafa dina la ko solal mu jot la mat la sëkk bu naafiq yi ñëwee bëgg koo dindi ci yow bañal waaw ba xewee ñu ñëw encercle kay sëlna Usmaan radiyallahu anhu ni dañ koy destituer mbaa ñu faat ko Seydina Ali na Abi Taalib ñaari doomam yi la yónni woon Seydina Al ak Seydina moom ci boppam dem na wax ak ñoom mu yónni ñaari doomam yi ñu dem bokk ci ñi nga xam ne ñooy dem yor seeni arm ngir défendre ki nga xam ne mooy xalifatul mu'miniin Seydina Usmaan al-Mi'taa ibn Affaan ah, ah, mu Dun-Nuurayni ah mujahhizu jaysh al-usra jaysh Tabuuk radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ñoom la yónni woon Seydina ak Seydina al-Husayn bañ koy faat bokkoon ña fa newoon ña nga xam ne ñoo doon ñoo ne woon armé ngir défendre ko waaye comme niñ ko gisoon Seydina Ousmane moo leen ne woon bu dee man ngeen di déggal di ma topp bu fi kenn tuur benn deret fii bu leen fi bu leen bu leen fi xeex waaw waaw hein ginnaaw Seydina Ousmane radiyallahu anhu ñu fal baayam di Seydina Ali ibn Abi Talib hein radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah Seydina al Euh, baayam nekk xalifa muy Seydina Usmaan bi nga xam ne ci lay dem Iraq ñoom ñoom ñépp ñoo àndoon gisoon nañ Seydina al Xasan moom dane woon moom baayam moom lim gis mooy ñu bañ a dem euh, waaye bi nga xam ne ci la baayam nekk Kuufa yooyu yépp moom fa la ne woon moom Seydina al Xasan waaye Seydina al mi ibn ibn Ali radiyallahu wa ardaahuma euh, moo tax fekk na xare yim def foofu yépp jamal demoon na Siffin demoon na ah, waaye it bokk na ci ñi nga xam ne ñoo am ngëneel gu réy gi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon wax sa yaxruju min didi hada qawmun taxqiruuna salaatakum ma salaatihim wa siyaamahum ma siyaamihim wax li mu wax ba pare ne ñii nii bu ma leen daboon man alayhi salaatu wassalaam la aqtulannahum qatla aad fa inna fi qatlihim ajrun azim yonent mi alayhi salaatu wassalaam la mu loxoon te xawaari xaariji bu mag ba doon wax naan ko euh, euh, ra'ayt euh, i'dil waaw maandul justal ci li ngay kiiwee séddale wal iyaadu billah waxoon na ne dina génn ci waa ji xawmun ay nit ñoo xam ne mooy dina nekk ñoo xam ne mooy seen père spirituel ak lépp baraat spirituel sax ci ndëngte waaw waaw père ci ndëngte mooy mooy mooy mooy loo xam ne lu ñaaw waaw mooy yàq ci kaw suuf ba pare jàpp ne dañuy defar alladina yufsiduuna fil ard wala yuslihun waaye kan moo gën a ñàkk kan moo gën a ñàkk alladina dalla sa'yuhum fi lxayaati dunya wa hum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sun'a ñi nga xam ne ñoom seeni jëf sànk na bu yàgg ca àddina ba pare ñoom ñu jàpp ne ñu ngi rafetal jëf waaw loolu mooy xawaari jooyu Seydina al-Husayn mi bokk na ci li yonent mi saa salaatu salaam ne woon ñooñu boo comparé bu ñuy julli yéen ngeen comparé yéen sama saxaaba yi radiyallahu anhu ngeen daal di comparer seen julli yéeg ñoom seen julli yi dangeen di xeeb seen julli yi waaye dangeen di xeeb seen woor yi bu ngeen ko seen koor yi bu ngeen ko comparer ak seeni koor dangeen koy xeeb waaw parce que ñoom waaye nag mu ne malgré tout ça ñooñ bu ma leen daboon man alayhi salaatu wassalaam konoonte kon dinaa xare ñoom dinaa leen faat ndax nekk na ci xare ñoom faat leen yool gu rëy rëy Seydina al nii moom baayam ak moom bokk nañ ci saxaaba yi nga xam ne ak ku mel ni ñoom Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ñi nga xam ne ñoom la buur yàlla defal loo lële xéewal goo gële daldi muy yoor gu rëy goo gële moom nii Seydina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fekk woon xare boo bële muy xeex bi ak contre xawaar yi ak ñoo ñële ah bi ñuy faat baayam it fa la ko fekk waaw mooy ñu Kuufa ñu faat Seydina Ali ibn Abi Taalib waaw bi nga xam ne nag ci lañ faat baayam comme niñ ko gisa woon ci bi ñuy def tarjama magam Seydina al Hasan moom lañ jaayanteel mu nekk xalifatu al mu'miniin wa xalifatu rasulillah alayhim afdalu salaatu wassalaam comme nim ci waxtaane woon ak ibn jaafar muy doomu bàyyte xam di seydna jaafar ibn abi taalibin radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne nii keroog ci la woolu seydna muawiya moom seydna alxasan ibn ali radiyallahu taala anhuma waxtaan ak euh, ibn jaafar radiyallahu li nga xam ne moom la gis mooy mu daldi simmeeku ci li nga xam ne mooy xilaafa gi jébbal mbir mi seydina muawiya ibn abi taalibin radiyallahu mu ne ko jazaaka lool de boo ko defee alxasan man ibn jaafar maa ngi yal na la buur yàlla fay fayal lislaam bi yiw c'est après mu ne woowal ma ud'u lil xuseyn Seydina Alxasan ne après bi mu paree mu ne ma woowal ma Alxuseyn nee na ma woo Alxuseyn bi Seydina Alxuseyn mii ñëwee radiyallahu anhu euh, mag gi wax ko moom li mu gis moom dane moom gisul loolu waaw waaw parce que yonent bi euh, kii suñu borom mooy bind te yemalewul waaw waaw inna sa'yakum la shatta waaye xol bu ne dafa nekk entre un baaraami borom bi subhaanahu wa mu koy jàllarbee nu mu ko neexe ñaari baaraami borom bi mu koy jàllar bi nu mu ko neexe mooy jël ay nit ñoo xam ne kii mu defal la tempérament bi kii mu defal la tempérament bi Seynal Xuseyn moo tax xam nga xam nga loolu euh, euh, euh, bokk na ci ci ci ci erreur yi nga xam ne moom lañu bari di def waaw mooy cataloguer la wilaya ci benn parce que diw nii la meloon kon nag wala yu yëpp nii lañu war a mel. Ah, ah, mukk ku ko def juum ku ko def juum ku ko def réer nga ku ko def xamoo li ngay def Seynal Hasan radiyallahu anhu inna ibni hada sayyid loolu it am na lu ma fàtte woon ci côté boobu mooy lool yonent ma lay saab saab wax inna ibni hada sayyid te moom gaa yi jóge nañ fee ne ko yow yaay sayyiduna mu ne déedéet allahu huwa sayyid waaw ci délégation gisoon nañ ay arab yu jóge fële ñëw yow yaay suñu sang su yonent ma lay saab saab ne mukk allahu buur yàlla huwa sayyidu mooy mooy ki nga xam ne mooy kilifa gi waaw la waxoon nañ la côté boobu ne la loolu parce que ñooñu noonu yonent ma lay saab saab lépp loo xam ne gis na ne ñii bu ma leen freinéwul lii nii ñuy wax man na leen a yóbbu ci leneen lu raw loolu da koy freiné ci saa si tekkiwul ne loolu baaxul mais sabdul zari'a ngir ñoo ñële ci ñoo ñële pour bañ loolu yóbbu leen ci lu gën a garaaw ñuy def par bi dañu tàmmoon lool waaw mooy de ñu def diw ab yàlla waaw yonent bi nag de mukk allahu huwa sayyid mais tekkiwul ne moom yonent bi alayhi salaam du waxoon nañ la boobu moom du moo ne ana sayyidu waladi aadam wala faxr na ana man alayhi salaatu wassalaam sayyidu waladi aadam man maay sangu doomi seydina aadam alayhi salaatu wassalaam wala faxrata puukare amul ci wax joojale nee na mooy sayid pourtant ñële parce que moo tax mbir mën nga ñëw toog ñu ne loo xam ne moo tax ñu naan la mbir yi des fois day changer selon ñan la waaw ci ñii bi ñëwee mu ne leen mukk mukk a sayid allah huwa sayid ba pare moom mu ne man maay sayidu di aadam ba pare mu wax doomam ji mu ne moom mooy sangu doomi maam aadama yi alayhi salaatu wassalaam ba pare mu wax doomam ji ne sayyidna ne inna ibni hada sayyid mooy moom moom moom sang la liñ bëggoon wax mooy sayyidna al Hasan Ali radiyallahu anhu gisoon nañ tempérament am dafa newoon ku lewet lool waaw lewet nag tekkiwul bu dëgg taxawee du ko wax voilà il ñu xam ne mbir yu tekkiwul loolu de <laughs> ah non non gis nga fo personnalité bu fort bi mu nga xam ne moom la amoon bi nga xam ne noonu la convaincre loolu la wax ne rakk ji fexe ba convaincre ko ne moom lii lay def te tamit mooy yow ñi la topp ay milliers de personnes ñépp bëgg nga continuer mbir mi ah nekk xalifa bu dee xeex yi ñu mën a xeex yi nga mën taxaw jàmmaarloog ñooñ ne leen ma defuma damay bal lépp te ma yéen jëloon naa ci yéen engagement ngeen jàmmoo ku ma jàmmoo xeex ku ma xeexal man qad baaya'tu Muawiya jaayante nag Seydina Muawiya mooy xalifa léegi kon nag fasma'u wa ati'u na ngeen ko déglu te ngeen ko topp kooku bu dul woon nga foog ne kooku saway quel quel quel fort quel quel forte personnalité waaye dafa newoon ku yàlla defoon mu lewet Seydina Al mais Seydina al amoon na loo lewet googu mais moom moo ginoona moom côté boobu mooy moo ginoona mooy loolu noonu côté boobu buur yàlla neneen la ko defoon mooy moom dafa gisoon ne moo tax mu ne Seydina al noo man gisuma li nga gis parce que ñun ñoo nekk ci dëgg loolu wax loolu moom mooy Seydina al Xasan xam na ko Seydina al Xuseyn xam na ko radiyallahu anhuma mais pourquoi kon ñu war a bàyyi lii nga xam ne suñu baay bi nga xam ne mooy Seydina Ali al imaam Ali ibn Abi Taalib newoon ci dëgg gi ci lii la newoon téye ci ñu nar koo bàyyi na moom mais Seydina al Xasan leneen la gisoon mooy ne ngir jàmmoo am ci biir mbooloo jullit yi moo ëpp doole loolu yëpp garaawut nañ ko bàyyi te loolu la yonent dëgg li yonent bi alayhi salaam wane mu wane li nga xam ne mooy li yonent bi alayhi salaam mi nga xam ne mooy as-saadiqul masduuq lu mu wax même bu dee gisagoo ko xamal ne li mu wax mooy am par force moom alayhi salaatu wassalaam ndax loolu la buur yàlla nammata loolu lay def waaw innamni haadaa sayyi' ah wala allah an yusliha bihi bayna fi'atayni 'azimatayni min al-mu'miniin moom loolu la gisoon moom Seydina Al-Hasan Seydina al nag moom gisuloon loolu dafa jàppoon ne mbir yi mooy nañ ñun moo ne ci dëgg la fal yaay xalifa kon nag continuer lii pourquoi nga nar a mu ngi wax mu ngi ci dëgg ku nekk yaa ngi ci dëgg li nga jàpp ah li nga xam ne mooy doxalin bi nga xam ne moom la Seydina Al-Hasan def mooy loolu nga xam ne mooy moo gën a mooy li nga xam ne moom la Yonent mi alayhi lay wa salaam doon wax te mooy li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy ar-ra'yu mooy bi ginoon a mëdd te ginoon a euh, euh, euh, kii ci wax yi ci ci décision yi ak vision yi amoon keroog wax nañ la moom Seydina al-Husayn bi bi ko magam di convaincre mais nekku fa ne bon non man daal saay bi mu ne man sama yoon newu ci ah léegi kon yow defal la neex demal man dew ma non dane ko anta akbaru awlaadi Ali yow yaa gën a mag ci doomu Seydina Ali yi radiyallahu anhu wa anta xalifatu te yaa ko fi toogal loolu nag eh, attention parce que eh, eh, fii nii ab caaxaankat mën na cee jaar ne voilà lii mooy wan kon xilaafa dañ koy doon nante ki mag topp ki mag déedéet du loolu rek xam nga ne Seydina Seydina al ibn ali radiyallahu nekkul xalifa parce que rek moom moo mag ci doomu Seydina ali yi da nga jullit ñi dañoo toog rek naan moo fi mag moo fi mag ah déedéet parce que mooy ki nga xam ne kenn ginu ko woon yàlla nekk xalifatu rasulillah alayhi afdalu salatu wasalaam loolu tax ñu jaayante moom ah, ah attention attention faut que ça soit très clair Seydina Xuseyn dëgg la da koy wan fii ko yaa fi mag mooy ñi mu fi mage noonu noon ci biti noonu la fi mage tamit ci kellte anta akbaru awlaadi Ali mooy yaa mag mooy sayyidu shurafa Seydina al-Hasan Ali ibn Abi Talib mooy sangu shérif <laughs> bu kenn foog ne waa garaat waayow léegi lu ngi kon daal bàyyi jóge fi ki fi mag ne fi yor lépp mooy loolu c'est administratif c'est administratif <laughs> ñun li wax c'est administratif mooy ne loolu noonu mooy rek les pour pour pour pour pour s'occuper des affaires courantes loolu rek la waaw moo fi mag ba ci euh, jóge na fi ñu ne mooy xalifa baayam mooy moo fi ne buñ ñëwee mooy ci moom la ñuy présenter mais tekkiwul ne moo fi gën a la wala moo fi ëpp daraja nit ñi wala moo fi ëpp xam-xam wala loolu tekkiwu ko fet ñun xam nañ li ñuy wax alors que Seydina Al Hasan ni mu ko mele ci biti magoon fa noonu tamit la magoon ci wàllu bële ci kell teeg lépp moo tax yonent bi alei saat salaam noonu inna ibni di ko won saxaaba yi ñi nga xam ne ñoom ci seen bopp am na ñoo xam ne fekke nañ jamono jooju ku mel ni ñoom sey Seydina euh, euh, euh, ñoom Abu Sa'id al-Khudri ak ñeneen ak ñoom Seydina Abu Bakr radiyallahu taala anil jamii kon mooy foofu lu jaroon a leeral parce que après la sama xel dem ma ne héehée tem gaa yi bëgg fee nekk di di di mbubboo yi wala di di sukkandikoo lii que ne kon affaire bi mooy ku fi mag moo fi war a nekk déedéet du mbir mi du loolu waaw bu doon loolu yonent mi aleyhi salaatu salaam bi mu génnee àddina hein ñu daal di ne bon attends ku fi man ñu xool ci wàllu at ñu xool ci wàllu at mais kenn xoolu fii ci wàllu at kenn xoolu fi ci wàllu at déedéet déedéet dañoo xool ki nga xam ne moo gën a yell nekk xalifaam mu sal mu nekk xalifatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam moom ba muy ñëw bay génn àddina muy sayyidna Siddiq mu xool ci ummaay yonent bi alayhi salaatu salaam saxaaba yi ki nga xam ne moo ci gën a nekk xalifa muy Seydina Omar bañ ko ko waxee ne ko hé Abu Bakr yow est-ce seetaan nga li ngay def radiyallahu anhu ba muy waaje génn àddina nekk ci lalam ñu naan ko ndax seetaan nga li ngay wax mu ne yëkkati leen mu jóg ne ma ne gis nga bu ma demee ñu laaj ma sama boroom laaj ma lan moo tax wallayta Omar ala mu ne bés ku ma bu ma demee sama borom laaj ma li ma wallayta umara ala nnaas ya Abu Bakr lan moo tax nga jël Seydina Umar ibn al-Khattab def ko mu jiite nit ñi mu nekk li nga xamante ne nii mooy xalifa ci ci nit ñi mu ne man damaa gis ki nga xam ne damaa tànn ki nga xam ne moo dina yelloo loolu ci ñoom ci ci li nga xam ne man moom laa gis waaw mu ngi noonu moo tax kon nag affaire bi mooy nekkul ne diwo fi mag waaw Seydina Omar moo Seydina Abbaas ko mag fuuf te Seydina Abbaas ngoogu mu nga fa woon Ibn Abdil Muttalib te kenn falu ko woon kon nag affaire bi fii nii bu Seydina al naan Seydina Ali eh, Seydina al Xasan ah naan ko damaa man lii laa xalaat mooy bàyyi xilaafa gi jox mbir mi Seydina Muawiya ñibbi Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam bàyyi lii lépp mu ne ko man d'accorduma ba mu ñëwee ba nga xam ne bon fokk ñu jël décision mu ne ko anta akbaru awlaadi ali yow yaa mag ci doomi Seydina ali yi loolu tekkiwul na ci mag ci ci ëppi ak kese la déedéet <laughs> waaw ni mu ci mage ci côté boobu la ci mage ci leneen ci kell teeg lépp huwa Seydina al-Hasan ibn ali rayhanatu rasulillahi alayhi afdalu salatu wassalaam léegi Allah waaw kon mu ne ko yaa fi yow yaay ki gën te yaay xalifaam te tamit mooy xalifaay jullit ñi moom lañ fal mu nekk xalifa léegi nag mu ne ko nag yëgal ne fa amruna wa amruka taba li amrika taba ñun suñu wax waaw sa mbir mooy yow lañuy topp waaw comme que foog ñu décider yow lii nga gis te yaay yaay suñu kilifa dañoo am kilifa ah. ñoom bañul woon ku leen jiite waaw bañuñ woon ku leen jiite de déedéet waaw xam nga ne moski nangoo jël loo xam ne xaqam la moo ci gine yel yeey kudut moom mu nangu ko bàyyi jox ko keneen Seydina Al-Husayn pare mu ñëw nangul magam loolu kooku ne ko nag même bu dee bokkuñu li ñu gis même bu dee bokkuñu li ñu gis suñu mbir ak say décision léegi ñun yow lañuy àndal yow lañuy àndal ci noonu ci lañ dellu ñoom ñépp jóge kuufa ci lañu jóge kuufa njabootu Seydina Ali ibn Abi Taalib ci lañu demee noonu ñoom ñépp ñu daldi dem fan ilal madinatil munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam durée xilaafu Seydina Muawiya gi yépp foofu lañ ne woon Madina fi nga xam ne mooy dëkku yonent bi sallallahu alayhi wa ñu jóge al kuufa jóge kuufa boobu nag entre fo bañ fa newee euh, kii euh, nu mu tudd Seydina Muawiya da leen doon teral di leen yónnee ay ay ay ay dañ ko doon jël waaw mu leen di yónnee ñoom ñii di leen teral ak yooyu di di leen nemmeeku di leen defal ay xéewal ñu ko doon ñu ko doon ah, ñu ko doon jël ah, bi nga xam ne ci la Seydina al ci lañ ko posone muy mag ji ñu posone ko comme ni ñu ko gise woon Seydina al mii dafa ñëw na ko man saqaak yaa axi ne ko yow sama mbokk yow sama frère grand frère wax ma man sa xaar ana kan moo la nàndal poson bi la nga xam ne moo la jàpp ba faat la ba ba nga nekk ci état bi mu ne ko lu tax nga koy laaj mu ne ko lu tax nga koy laaj lu tax nga koy laaj mu ne euh, li mu ne ko li taqtu la da koo bëgg a faat da ko bëgg a ko bëgg a mu ne ko da koo bëgg a faat mu ne ko waaw mu ne ko duma la wax dara <laughs> mooy <laughs> nga ne bon Seydina al Xuseyn li li mu wax kenn manu ko kenn manu ko ci reprocher dara parce que quand ab bari koo xam ne deful dara waay waay Seydina Xasan lan la def waay waay jële ci jàmmal ñépp ëndil jàmm ñépp yéene jàmm ñépp te di ko def da pare di julli alalam léppam di ko def ci nit ñi kooku ah kooku jar naa posoneem ñu posone ah dëgg la xam nag ki ko def ngir ñu teg ko li suñu borom wax an bi bin nafs waaw waaw ku faat nit la yonent ma ne saa saa waxoon mooy ñu faat la parce que ku la jox poson moom boo xam ne moom day dagg sa res wi mooy kooku dalaa bëgg faat moom foofu la ko teg waman waman wa uh, kii uh, uh, waman qutila mazluman faqad ja'alna li waliyihi sultaana la suñu boroom wax képp koo xam ne dañ koo dañ koo faatal mbokkam suñu boroom ci boppam moo ne faqad ja'alna li waliyihi sultaana ka xam ne mooy mbokk waajoo jële te des fi moom buur yàlla nee na defal naa ko pouvoir bu rëy mooy ci mu demander ci rey mbokkam ñu daal di koy faat waaw wala rek mu demander indemnisation moo tax mu ne ko lu tax nga koy laaj li taqtula mu ne ko na'am waaye sayyidna al-Hasan karim ibnu karim axul karim mooy doomu ku tedd ki ah di ku tedd ki di Seydina al-Husayn mu ne déedéet duma la wax dara ndax parce que in kaana allazi azm bu dee ki ma yaakaar la bu dee ki ma yaakaar la kooku buur yàlla ashaddu niqma moo gën a tar moo gina a tar mbugal bu dee ki ma yaakaar la buur yàlla gën a tar mbugal bu dul moom nag falaa yuqtal bi bari kenn du ñu fu kenn parce ab innocent parce que man alxasan lañu faat te Seydina Alxuseyn mooy ni meloon noonu Seydina Alxasan waxoon na ko comme ni ñu ko gisewoon tamit ne ko laajal ma Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha laajoon naa ko mu ne ma waaw mën nañ ma denc foofu waaye damay ragal ne da ko waxoon parce que daf ma rus rek demal nga laajaat ko mooy bu dàkkooree ñu denc ma foofu bu nee noonu ñu denc ma fële waaye ci beneen riwaay mu ne yaakaar naa ne sax am na ñoo xam ne dinañ fexe ngir ngir tere la ne doo loolu doo ko def ñoo xam ne am pare nañ sax ngir tere la duñu nangu loolu waaye wëlul loolu rek nañ ne denc bax ya garaawul gis nga Seydina Al-Husayn que ne mooy Abu Hurayra wax rek waaw est-ce que gisu ngeen bu doon doomu Seydina Muusa radiyallahu alayhi salaatu wassalaam lañ ñëwoon di ko denc fa baayam am ñu jóg ne doo kenn du ko fi denc est-ce que ñi ne duñu ko fi denc tooñ nañ ko wala tooñuñ ko ñu ne tooñ nañ ko kay mu ne waaw doomi yonent bi alayhi salaam nekk nii ñu nar koo denc ci côté baayam ngeen ne duñ ko fi denc Seydina Xuseyn nag loolu moom la dul woon d'accord moo taxoon mu dajale armée wu am ñu mu ñu ñu àndal ngir ne fii lañuy denc Seydina Xasan waaw moom kay comme que borom bërëb bi fii Sayyidatu Aïsha ko mooma néegam la nee na pe nee na nañ fi denc sa d'accord na li ko sama frère la ñaanoon may na ko ma dañ ko fi denc pourquoi ñii ne duñ ko fi denc mooy gis nga ni nga xam ne mooy noonu moom moom côté mooy euh, côté boobu euh, noonu la meloon waaw ba sëy na aboo ñële taxaw ne ñoom dara du fi dal waaw moo ne ko fàttalekul dénkaane gi la sa sa sa sa frère dénkaane woon na ko noonu doom Muhammad ibn al-Hanafiya loolu la wax Seydina al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Hanafiya muy doomu Seydina Ali surtout Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu loolu tamit la wax Seydina al-Hasan ne ko fàttalekul li nga xam ne mooy Seydina al-Husayn fàttalekul sa ndénkaane frère di al-Hasan waxoon na la fii nii bu fi tuur deret bu fi nit ñi naree kii nit ñi parce que nit ñi dañoo jëm ci fitna yaal Xuseyn bu fi iyaaka maa ngi lay dé maa ngi lay dénk nga bañ fee tuur deret bu ñu kiiwee rek bul bul këccoog ñoom mais li taxoon bu doon këccoog parce que mais fan lañu ko teg fan lañu ko teg fan lañu ko teg teguñu ko fen waaw <laughs> ah, looloo ko mer loo woon moom moom yooyu doonu ci woon manul woon a gis vraiment injustice yooyu tar-tar bu ci mer <laughs> waaw waaye mooy am na yoo xam ne eh, li Seydina Al Hasan wax rek bàyyi leen rek loolu garaawul <laughs> nañ ma denc ci almeeru Baqiya yi xam nga loolu Seydina Al wax eh, radiyallahu anhu boo seet lool loolu la Seydina Omar waxoon te tamit gis nga eh, ne woon may xalifa xam nga moo doon xalifa Seydina Al noonu même bu dee joxe na affaire bi léegi summi na joxe mbir mi imposé wul ne Sayyidatu Aïsha man dañ may suul foofu ah par force ah mooy Sayyidna Umar ibn al-Khattab même chose la defoon Sayyidna Umar ibn al-Khattab it loolu la defoon dane woon Mawlaana ibn Umar keroog biñ ko jamee ba muy waaj a génn àddina dane ko demal ci Sayyidatu Aïsha bim naan man de kaw suuf leen na ma fi dese benn benn mébét boo xam ne daal mooy daal ñu denc ma ci sama côté ñaari ñaari ñaari àndandoo yi muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ki nga xamante ni nii mooy as-siddiq di seydna abu bakr radiyallahu anhu dana woon mawlaana ibn umar demal ci sayyidatu aisha boo demee nag yow na ko nuyu te bul wax ne amirul mu'minin bul wax di jiitu jullit ñi man maa koy nuyu ndax à de tey man nekkatuma seen amirul mu'minin jiiteetuma leen parce que xam na ne day faatu waaw wallahi ya ibn al wallahi ya ibn al wallahi ya ibn al-Khattab radiyallahu boo nuyoo nee ko Umar ibn al-Khattab la nee ko wax ko loolu bul ko wax ne amirul mu'minin nee ko Umar ibn moo lay nuyu bu ko ne amirul mu'minin parce que man nekkatuma à partir tey nekkuma seen amirul mu'minin nga ne ko man de lenn laa namoon mooy dama bëggoon bërëb boobu buñ ma fa mënee denc bërëb boobu ba fa des bërëb bi des foofu sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne man de sama bopp laa ko fi bàyyiloon waaye nag tey dinaa dinaa lam isaar mooy nga def ëffël sayyidna Umar loo xam ne mooy loo xam ne man sama bopp laa ko fi bàyyiloon maa ko jox tey ñu ñëw wax ko sayyidna Umar kontaan kontaan goo xam ne après mu génn àddina radiyallahu anhu wa ardaa noonu la Seydina al Xuseyn def dafa demandé dafa demandé ngir Sayyidatu Aïsha may ko digal est-ce moom nañ ko fa denc moom moom da koo defaloon boppam avant bam ne ko woon naam wa karaama waaye nag comme que feebar na nii mu ne man xaw ma woon ndax bam ma naan waaw daf maa rusoon walla déet kon nag yaa alxuseyn loolu moom la ko doxloo woon seydna alxuseyn it taxaw ci mu dem seydna Aïsha waxaat la même chose naam wa karaam loolu it dalay wan benn affaire que ne kon bërëb boo foofu noonu mooy kon seydatu Aïsha dafa naroon a def leneen parce que bu dee ne seydna ma doon wax bërëb bi des mooy bi nga xam ne xam na ne beneen parce que néeg bi ak xabru yooyu bu ñu fa nee ñaari xabru yi bu ñetteel ñëwee néeg bi lay gën xat daanaka après kon moom fu muy nekk day jafe mais mooy kon bu dee d'accordal na Seydina Al-Husayn Seydina Al-Hasan loolu kon mooy est-ce que moom nar woon a amaat en kon li koy dese ci néeg bi dootul bari mais nag pare woon na ngir defal loolu Seydina Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ah Seydina Al-Husayn ne ko ñu ne ko ñu wax après Seydina Abu Hurayra daal di dox digganteem ak ñële après mu daal di dal ñu daal di jël mu jël Seydina al Hasan ibn Ali radiyallahu anhu daal di koy denc fi nga xam ne mooy Baqiya ci côté as-Sayyidatu Fatima binti rasulillah alayhima afdalu salaatu wassalaam waaw comme ñu waxoon léegi nag durant xilaafaay mu Muawiya yépp moom Seydina al Hasan euh, al Husayn Medina la ne woon radiyallahu taala anhu wa ardaa même bu dee ne euh, mooy gis nañ ne mooy ànd ci la frère am d'accord woon tamu waaw ñu jaayante Seydina Muawiya ñu dem Medina toog frère bi génn àddina mu ne foofu nekk ci loolu waaw nekk ci loolu moom Seydina Alxasan ibn Ali radi Alxuseyn ibn Ali euh, bi nga xam ne nag ci la Seydina Muawiya radiyallahu anhu di génn àddina xam nga Seydina Muawiya am na loo xam ne waxuñu ko woon dane woon parce que dafa waxoon Seydina Alxasan bu dee ne dafa génn àddina fekk Seydina Alxasan ibn Ali radiyallahu anhu di dund moom lay wax ne mu nekk xalifa en tout cas wax na kota bu dee ba muy génn àddina avant fekk na mu mën a bind dara wala lool day bind na Seydina Al-Hasan ibn Ali mooy nekk xalifa sama ginnaaw man Muawiya comme que nag Seydina Al-Hasan dafa njëkk gaañu après mooy Seydina Muawiya bi mu ñëwee bay génn àddina ci l'an soixante yooyu début l'an 60 dafa dafa euh, bind ngir ki nga xam ne moo koy wuutu mooy nekk xalifa après moom di doomam Yazid ibn Muawiya ibn abi ta ibn Muawiya ibn abi Sufyan Saxr ibn Harb muy Yazid di doomu Muawiya moom la Seydina Muawiya bind ngir mu nekk xalifa am ñu bari ñu jaayanteeg moom waa Sham jaayanteeg doom ji ñu bari jaayanteeg moom bi nga xam ne nag ci lañ jaayanteeg moom ah, mu gouverneuru Médina bi bi fa newoon temps yooyu ah, mu daldi yeble ci waa waa dëkk bi mooy saxaaba yi fi ne ngir ñu jaayanteeg Seydina ki nga xam ne kii la bokk ki fi Seydina Muawiya bàyyi muy doom ji di Yazid ngir ñu jaayanteeg moom mu nekk xalifa gouverneur bi newoon Medina temps yooyu moo doon al-Walid ibn ibn Abi Sufyan parmi ñi mu yónni ngir ñu ñëw jaayante bokkoon na ci Seydina al-Husayn ngir mu ñëw jaayante moom mooy représenter bokk na ci ñooñu mu yónnee woon muy Seydina al ngir mu ñëw jaayante ngir say ngir Yazid nekk xila euh, euh, euh, xila xalifa comme ni ko jullitu Shaam yi saxaaba ya fa neew nga nekk foofu yépp ak ñiñ ko defe moom waaye it bokkoon na ci ñooñu ki nga xamante ne mooy Seydina Abdallah ibn az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma di doomi Sayyidatu Asma bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala anil jami' waaye ñoom ñu ne non dañuy nañ bàyyi daal nañ leen mayu diir ñu xalaat ci affaire bi mu ñëw rekk di jaayante noonu ci kaw jaayanteeg Yazid noonu déedéet may ñu may ñu ñu xalaat ci affaire bi may ñu xalaat ci affaire bi bi nga xamante ne nii nag ci guddi gi ci la moom Seydina al al al al al Xuseyn euh, ibn Ali radiyallahu anhu ak Abdallah ibn Zubayr ibn al-Awwam ñu daal di génn Medina ci guddi gi daal di dem Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman ah parce que moom dafa gisoon ne non non non Yazid moom Yazid du moom dafa gisoon ne moom du jaayanteeg ñi comme ni nga xam ne noonu la Abdallah ibn Umar et Abdallah ibn Zubayr ibn al-Awwam woon moom it gis ne moom itam du jaayanteeg Yazid lu tax muy jaayanteeg Yazid loolu moo nekkoon li nga xam ne moo ne woon loolu mooy li nga xam ne moo nekkoon seen seen seen position ci affaire yi moo tax jaayante wuñu waaw dañoo dem makkatal mukarrama dañu dem makkatal mukarram zaadaha allahu tashrifan wa takrima eh, bi nga xam ne ca la dem nekk makka mook Seydina euh, Abdallah ibn Zubayr bañ a jaayanteeg Yazid côté ibnu euh, Abdallah ibn Zubayr gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal gisoon nañu tarjamaam walillahi alhamdu wal ba gisoon li nga xamante ne nii moom noonu la ci taxawe woon ak nam fa ne woon Makka ba ni nga xam ne ci la ko gaa yi faat parce que nangul woon a jaayanteeg ñoom waa Makka daal di woon jaayanteeg moom après après ba ni nga xam ne ci la ñoom al-Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi catapulté Kaaba gi tël ak ay bomb loolu gisoon nañ ko ak ay ay ay man janiq waaw mooy équivalent mooy catapulte yi rek toj Kaaba gi foofu rey fa daal di faat ki nga xam ne mooy Seydina Abdallah ibn Zubayr ibn al parce que nanguwul woon reconnaître xilaafaat ñooñu mais loolu côté Seydina Abdallah ibn Abdallah ibn Zubayr la kanta Seydina al-Husayn mais jamono jii nii ñuy wax nii moom jaa waa Makka jaayanteeguñu woon ak moom waa Makka après la woon kon ñoom ñaar ñii di Seydina euh, ak Seydina al ak euh, Seydina Abdallah ibn Zubayr ñu ñëw Makka jóge Medina bi ñu nekkee Makka Seydina al nag mu am yu ay ay ay lettres yu bari di ko fa dikkal ay nit ñu bari di dikk jóge fi nga xam ne mooy Kuufa waaw di ko woo ngir ne koy Muawiya génn na àddina gis nañ ne Yazid la def ne la waxoon ne ñu jaayanteeg moom ba ñu ba waa Sham jaayanteeg moom ñu bari jaayanteeg moom ñun waa Kuufa nag jaayantewuñoo moom ñun d'accorduñ ñun yow lañuy jaayanteel yow Seydina al sibtu rasulillah axaqu nnaasi bil xilaafa yow la jaayanteel ñun waa Kuufa kii yu bari di ko fa dikkal ndaw yu bari di jóge Kuufa di ñëw di ko ëndaaleel liñ naan profession de foi tey waaw ñenn ñi naan ko ñun même sax ki nga xam ne ñun reconnaître ñu légitimité ki ñu fi teg nangootuñu sax nekk fi laax di di di di nekk sax ci seeni mbooloo ñoom ki mu fi teg ñoom ñoom ki euh, ñi ko fi toogal fekk yow ñëwoo mu nekk Makka ñu bari di ko dikkal di ko wax la même chose nit ñi di ko jóge fe fu ne ba pare dañuy bind tur nit ñii ñii ñépp gis nga mbooloo mii ngay gis def ay registre yoo xam ne dañ naan diw ak diw ak diw ak diw bind ñu nekk nit ñu baree bare bari ñii ñépp d'accord nañ liñ naan comme genre pétition la waaw comme bu doon tey mooy liñ naan pétition mel ni dañ naan ku d'accord Seydina al Husayn nekk euh, ñu waa Kufa ñoom ñu ne ñii ñuy bind ne ñii ñépp d'accord nañ ñuy mbooloo bu bari ak ñiy jóge foofu di ñëw di ko fekk ci Makka naan ko ñëwal yow lañu ñun yow lañuy jaayanteel ndax yow lañ d'accord na yaay xalifatu rasulillah mais pas si alayhi afdalu salaatu wassalaam léegi nag bi mbir yi bare ana naka la Seydina al-Husayn ibn Ali ana nan la doxale ana la réagir ci appel yu bari yooyu waa Kuufa di ko woo naan ko ñëwal yow lañuy ñuy jàppale te nekkoon na fa mooy yenn ñi ñu koy bindal xam na leen parce que newoon na fa ak baayam newoon na fa ba ni faate baayam ba Seydina xasan magam moo fa moo ko ne nañ dem bàyyi lépp jóge foofu dem Medina kon xam na Kuufa